tàmbali eh, loo xamante ne nii eh, liggéey bu bees la inchaa allahu taala ñu koy tàmbali ci weeru wu barkeel wi nga xam ne moom lañu ne muy weeru shawaal ginnaaw bi nga xam ne ci lañ jeexale ramadaan muy ñetteelu fan ci weeru shawaal atum 1443 dëppook ci wàllu grégoire mercredi 4 mai 2022 euh, insha allahu taala nag liggéey bi mooy lan mooy ak càkkutéef la ci kenn ci mbokk yi comme ni nga xamante ne nii mooy sunnaay boroom xam-xam yi di seenu doxalin te loolu ñu ngi ko jële ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi nga xamante ne nii xadiis bi nga xamante ne mooy bu siiw bi ñuy woowe xadiisu xadiisu Jibril alayhi salaatu wassalaam ci laajte la tàmbalee muy xadiis bu siiw boobu nga xam ne seydina jibril aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonee la ko mawlaana ibnu umara radiyallahu taala anhu wa ardaahu jëlee ci baayam di seydina wa mawlaana umar ibnu alxataab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wal xadiisu qad rawaahu al imaamu muslim ak ki nga xamante ne nii mooy al imaam Abu Dawud ak seen sëriñ di al imaamu Ahmad ak ku mel ni ñoom al imaam at-Tirmidhi an ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al nga xam ne ci la Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ñëw doon laaj li nga xamante ne lan mooy eh, islaam lan mooy imaan lan mooy ihsaan jàngale moomee bu ñu ko amee ci laajug seydinaa jibril aleyhi salaatu wassalaam ci la xewe te xadiis mel noon imaam abu hurayra yi daldi na koy solo wa xadiisuhu fi saxiixayn ah, radiyallahu taala wa ardaahuma eh, bi demee ba laaj li muy laaj ba dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa laaj ne dem leen ngeen dellool ma waa ji fi ñëwoon ñu daldi dem ngir indi ngir jëli ko indiwaat ko bi mu delmee gisuñu kenn biñ génnee gisuñ kenn mu ne leen kooku de jibriilu la haada jibriilu jaa li yuallima annaasa diinahum mu ne kee kookee mooy seydinaa jibril ci xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne seydinaa jibril la dafa ñëw li yuallima alayhi salaatu wassalaam jàngal annaasa nit ñi diinahum seen diine ndax moom da doon laajte mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo doon jàngale waaye nee na kii seydinaa jibril mooy ki fi ñëwoon di laaj te xamu ngeen ko tax ni mu mel waaw koo kële ah, daa ñëwoon ngir jàngal leen ci xadiisu seydinaa abdallah bi mu jële ci baayam radiyallahu anhuma mu ne fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum mu ne kooku dëgg-dëgg mooy seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam def leen dikkaloon ngir xamal leen seen yoon wii seen dundin wii nan ngeen ci sóobu yi ñu leen sóob nan ngeen ciy nekkeek nan ngeen koy doxale waaw kon loolu fan lu jóge ci laaj te lool du jeex boo ko doon topp ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam alquran da ngay dégg yasaluunaka waaw anil xamri wal maysir yasaluunaka anil ahilla waaw sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' waaw même bu dee ne kooku moom <laughs> leneen la doon laaj ndax ci yéefiru Quraysh yi la woon waa yële ngir di xam suñu boroom indi ay àtte leeral jàngale leeral fi yoo xamante ne ba ilaa yawmi diin képp ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallama danga ciy tënku naka noonu nag nga xam ne kon gis nañ ne ci alquran ci sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naka noonu ngir bañ a guddal ci côté bi al imaamul rahmatullahi alayhi bokk na ci nettali yi liñ naan moo tax mu bind saxiix bi muy saxiixam bi nga xam ne moo gën a wér ginnaaw alquran ci kaw suuf ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yu peke lekk ñoo ci ne waaw dëgër dal koy toxale kaabiran an kaabir an thiqaat ci ñu wóor ñi ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ci nettali yi yoo xamante ne dañ ne dafa masa toog ci jataayu sëriñam di al imaamu isxaaq ibn rahawiya waaw isxaaq ibn rahawiya mu àndandoowu al imaamu ahmad boobale rahmatullahi alayhima ndax moom sëriñam la woon moom sëriñ bi daal di mébét moom al imaamu isxaaq rahmatullah alayhi mébétoon lool waay wax ko ci biir ndongo yi bu doon am na kenn ci yéen koo xamante ne nii daal dajaleel nañu xadiis yu wér yi fenn kese waaw kooku moom moom mooy wax daal loo xam ne bëggoon na ko ko def ci ñoom waaw al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal di jàpp wax jooju ba bokk na ci li nga xamante ne moo ko poussé mu bind li nga xamante ne xoolal leer gi mu doon waaw kon loolu bokk na ci li tax waaye buñ jëlaatee al imaamu muslim comme que ci wàllu xadiis la liggéey bi ñuy wax ci wàllu xadiis la moo tax al imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi moom ci boppam boo nemee ci muqaddimaam muy introduction bi mu defal boppam ci boppam leeral na ne ma lii ka nga xam ne moo ko laaj ngir mu dal di koy defal ab taalif dajaleel ko ay xadiis yoo xam ne yu wér la yoo xamante ne nii moom dina ci mën a jàpp ba ni nga xam ne képp koo xam ne dem nga ci muqaddima al imaamu muslim ibnul xajjaaji al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi dinga fa fekk mu leer moom mu bindal ko boppam moom al muslim di wax waa ji nga xamante ne nii mbokk mi nga xam ne moo kolaaj ngir mu daal di koy taxawal li nga xamante ne nii mooy xadiis yi nga xam ne moom la def ba dajale ko ci saxiix bii moom itam gis nga ah, liggéey boobu tamit ni nga xamante ne noonee la deme kon nag affaire baa ngi noonu ci naka noonu al boo ñëwee ci côté <clears throat> téere fiq yi pour wan la ba léegi yi nga xam ne laaj ah moo daa waral boroom xam-xam ya daldi koy taxawe def liggéey yoo xamante ne yu ama am solo la ci diine ji yoo xam ne mënuñoo tudd xam-xam lu dul ne ñoom dañ seen liggéey yooyu dañ ci présent ku mel ni al imaamu abu zayd al qayrawaani ibn abi zayd ibn abi zayd al qayrawaani <coughs> voilà moom ci li nga xamante ne mooy téereem bu siiw bi noonee la demee tamit waaw muy ar risaala matnur risaala ah dañ ko koo laaj waaw koo xam ne da doon jàngali gone laaj ko ngir mu taalifal ko loolale kon nag ci noonee ci la bind li nga xamante ne nga xam ne ngir xale yi la woon ngir xale yi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji moo taxoon moom mu daldi koy bind moom al imaam ibn abi zeyd al qayrawaani mi nga xam ne moom la ñuy wax al mali maaliku saxiir moom lañ naan mooy imaamu maalik bu ndaw bi waaw kon nag ngi mu amee solo bark bi ci boroom bi def ba tey da ngay dem ci jataay xam-xamu boroom xam-xam yi ci jotaay ci ci gox yi àddina bi ñuy jàngale li nga xamante ne mooy téere boo bële ak li muy ndaw ndaw ndaw suñu boroom def na ci barke ainsi de suite ainsi de suite bu dee senegal moom lu soriwul pour joxe ci exemple kese euh, a cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim moom ci boppam naka noonee it bi nga xam ne ci lay taalif mawaahibul quddus nga xamante ne moos mooy li nga xamante ne mooy li al imaam as-Sanusi woon taalif ci li nga xamante ne nii moo jëm ci ilmu tawxiid xam-xamu wéetal borom bi tabaaraka wa sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci la jël téere boo bële taalif ko def ko ay way ndax da ko nasar al imaam Eh, daf ko nasar mooy defu ko ay way comme ni ñuy bind téere sëriñ bi radiyallahu anhu nee na li tax ma daal di taalif mawaahibul quddus ci njàlbéen bi moo ko waxal boppam ne daa am ku ko ci biir ci daara ji ndax boobu mu ngi woon ci daara ji waaye loolu it di wane ñàkk keñaan boo gisee ku la raw même bu dee yéen a bokk daara mu man laa jariñ même bu dee yaa ko mag wala sax yi moo la mag loolu du ci dara ngeen bokk niveau amul naan bokk daara tekkiwul nee na bokk niveau boo gisee koo xam ne am na lum la rawee loolee mu la rawee nga wax ko mu dimbali la ci sëriñ bi radiyallahu anhu nee na kenn ci ci ci ci ci mbokkut yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nekkandoo ci daara ji moo ko laajoon ngir mu taalifal ko li nga xamante ne mooy ummul barahin boo bële mu di koy def way ngir ñu man koo gën mën a jàpp gin koo mën a takk nee na gaaw daal di koy def daal di ci jublu kon loolu dafa nekk loo xamante ne nii euh, lu yàgg la sunna la ñu ko gisee alquran la jóge tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom xam-xam yu mag yi moo tax loolu lépp ci laaj la jóge ñun nag ñuy ñaan boroom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa moo def ci ñu fi tudd nii euh, yu boroom xam-xam yi barke di ñaan borom bi tabaaraka wa def ci barke te mu nekk li wajhihil karim ngir moom dongu waaw ngir moom dongu tabaaraka wa waaw ci laaj bi nga xam ne moom la mbokk mi laaj nag ñu daldi eh, def ci loo xam ne lu gàtt matnu umdatul ahkaam eh, min kalaami xayril anaam muy li nga xamante ne nii al imaam al Abdul Ghani al Hafiz muy Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al Maqdisi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu moom moo ko taalif nekkoon mbokku muwaffaqid Qudama ay doomu tàntaam la ñoon ñoom ñaar ñii al Cheikh Abdul Qadir al Jaylaani mi nga xam ne siiw na sëriñu tariqa al qaadiriya xanbali bu mag boo bële radiyallahu taala anhu wa ardaah bokk na leen daldi leen tarbiya daldi leen yar waaw daldi leen xamal def ci ñoom li mu def ci ñoom waaw kon muy xadiis yoo xam ne daf ko taalif moom al imaam Abdul Ghani al raxmatullah alayhi al eh, ci loo xam ne tamit comme nii la woon nga xamante ne nii lenn ci mbokk yi ñoo ko laaj waaw lenn ci mbokk yi ñoo ko laaj mu daal di leen të mu daal di koy tënkal loo xam ne ay xadiisu al ahkaam ahadiisul ahkaam xadiis yi nga xam ne ñooy wax yonent mi alayhi salaatu salaam liy wax ci àtte yi yi nga xam ne mooy suñu pratique religieuse waaw parce que c'est bien bon di wax rek di spéculer di wax di wax di wax di wax waaye l'islam du waxi kese daa ànd ak jëf léegi man bu ma ñëwee di jëf waaw ndax suñu boroom moo tax mu ne waaw ala daawuda shukra i'malu jëf leen ala daawuda yéen waa kër seydinaa daawuda alayhi salaatu wassalaam shukra jëf ja ngaa xamante ne ni mooy sant yàlla waaw moo tax jullit ñi dañoo war ñun suñu jëf yëpp dañu ko war a def ak cant yàlla moo tax ca koor ga ba muy jeexal ngir ngeen am taqwa waaye ca njàpp wam pare ngir ngeen la'allakum tashkurun ak yu mel noo nële nga gis tout le temps muy dikk yooyu kon nag yooyu dafa am solo léegi nag ah, kenn ci mbokk yi moo ko laajoon moom al imaam al xaafiz Abdul Ghani al Maqdisiyu rahmatullahi alayhi mu dal di koy dajaleel ah, yi nga xam ne mooy xadiis yi wax nag ki yi ñu wër a jëfe walla ci lislaam bi lan lañ ci yoo xam ne al Shaykhaan muy al imaam al Buxaari abu Ismaa'il abu Abdillah Muhammad ibn Ismaayil al Buxaari yu rahmatullah aleyhi ak al imaam Abul Xuseyn Muslim ibn al Xajjaaj al Qushayri yu an Naysaabuuri yu rahmatullah aleyhima ñoo ko dëppoo muy muttafaqun aleyhi ci li gën siiw bu boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim waxee muttafaqun aleyhi comme ni ko al imaam al Xaafiz ibn Xajar rahmatullah aleyhi daal junjee ci li nga xamante ne nii mooy ci. li nga xam ne moom lay bind téere bu xaw nii muy bi nga xamante ne nii mooy euh, euh, li nga xamante ne mooy bulughul maram min adillatil ahkam wal imam ahmad ibn ali ibn hajar al asqalaani rahmatullahi alayhi kon kenn ci mbokk yi moo ko laajoon ngir mu dajaleel ko yoo xamante ne ay xadiis yuy wax ci jëf bu ma ñëwee di jàpp nan laay jàppe bu ma ñëwee di julli nan laay jullee bu ma ñëwee di woor nan laay woore bu ma ñëwee di dem Makka wala di joxe zakat d'abord nan laa koy defee bu ma ñëwoon ba ne laa damay damay damay damay hmm, bu ma ñëwee di di di di di di aj Makka nan laa koy defee waaye mu alhamdulillah bu ma ñëwee ci yi nga xamante ne am njaay nan laay jaaye yi nga xamante ne nii daa jëm ci wàllu euh, dencante wàllu miraas wàllu yi nga xamante ne nii mooy liy dox ci sëy diir sëy yi li nga xamante ne diggante nit bu amee doom nàmpal gaag yu mel noonu ak pen yi yi nga xam ne ñooy ñooy daan yi suñu boroom teg ak yu mel noonu la ak yi nga xamante ne nii ay nizar ak yi nga xam ne nit ki da koy nizar wala day am ay ay ay yu mel noonu ak lekk yi yooyee nga xamante ne nit ku nekk ah li may soloo ak jihaad ak yu mel noonu man yooyu bu amee ndax loolu yii nii mooy même bu dee ni yii nii yépp nit ki mën na koo bañ a gaaral hmm? ci dundam waaye li ci ëpp da koy gaaral nan laay jullee nan laay woore nan laay aje bu ma amee bu dee borom bi defal na ma ko waaye nan laay génnee zakat yu mel noonu la yooyu ak yi jëm ci wàllu vie vie yi nga xam ne moom la ñu naan. Euh, mooy mooy mooy muamalaat yi voilà am jaay bu ma ñëwee fii mu ne war a liggéey sama comportement nan laay liggéey est-ce que nu ma amee alal baax na est-ce que l'islam réglementé wul loolu xam nga loolu ça touche tout le monde voilà en tout cas ça touche presque quatre-vingt-quinze pour cent de la population mooy yooyu noonu mooy ci wàllu muamalaat yi jaay laay wax ak mooy njaay ak la mel ni moom yooyu yépp nag ah, mbokk mi laajoon ko nag mu dajale yooyu yoo xamante ne nag mooy. loo xam ne muttafaqun alayhi kese la yoo xam ne al imaamul Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoo ci dëppoo nee na ma daal di koy tontu ci loo lële mu ñëw di ah feddali liñ doon wax sànq misaal liñ doon jox téere bii ñu war a gis loolu tamit insha allahu taala ah, moom moo taxoon mu jóg moom lañu war a def waaye nan lañ koy defee chara déedéet mbokk mi daajul lool ndax ah, walillahi alhamdu wal minna suñu sëriñ Cheikh Muhammadul Mustafa radiyallahu anhu daal di nay def sharaabu am solo boo xamante ne nii eh, képp koo xam ne bëgg na ci gën a géeju mooy fokk nga dem ci loolu. voilà moom li mu laaj mbokk mi rahmatullah eh, yal na ko boroom bi jàppale te eh, yàgg a def leeru xam-xam ci xolam defal ñu ko ñun ñépp mooy que ñu koy firi noonu rek waaw jël xadiis yi di firi par baat par baat kese waaw. waaw bu ko defee loolu dina am solo amaana mu am solo comme moom li mu ko euh, yaakaare te mëbita ko que ne bon dina tax euh, képp koo xam ne bëgg nga di dellu ci loo xam ne yow moom mooy côté surtout côté taxriij doo ci sonn voilà ndax yow xadiis yi moom boo nee nii ba jàpp ko moom jeex na affaire bi lenn la doo fi nekk naan rawaahu al imaamu ahmad imaamul bayhaqi wal imaam haakim ak yooyu doo yow danga naan rek lii muttafaqun alayhi la de toute façon mooy imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñëw ci bokk dëppoo kon nag mbir mi loolu la kon insha allahu taala dañuy yem ci vingt minutes yu noonu fexe jataay yi muy yem ci vingt minutes di bañ a gudd wallahu taala alam kon insha allahu taala bii di ñëw euh, ñu daal ciy dugg ginnaaw mbëmbëstal mi euh, yal na borom bi tabaaraka wa taala ci barket li weer wi ñu ne nga xamante ne ni dañoo jóge ci jaamu yàlla bu am solo muy koor di def kori gi mu nekk weeru woo xam ne weeru feet la weeru njëg mais feet lan pas feetu mondaine yii non feet mooy di yii borom bi xéewal yi muy baamu di ñu ko sottil ñu gin ko mën a sant yal na borom di daal di ñu yombal loolee wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin